ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi gane àddina ci at bu ñu tuddee amal fiil mooy atum ñayya waaye lu jëkk loolale moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mi ngi gane àddina dëkk bu ñu tuddee makka makka googale nag mooy dëkk bi nga xam ne moom la yàlla njëkk a sos ci kaw suuf daldi fa def néegam boobale te mooy kaaba ga kaaba gi makka la nekk maqaama ibrahim makka la nekk zamzam makka la nekk safa ak maro makka la nekk de tabax bu njëkk ba malayka yi ñoo ko tabaxoon ci ndëgalu yàlla wa is ja'alna al bayta masabatan linnaas waaw kër gu nekk boo ca demee borom kër dafa war a am néeg boo xam ne boo demee ci pël yi ñu ngi ko tuddee kay bori néeg lay doon néeg boo xam ne kenn du ca dugg bu dul borom kër ga ndax ay sekkëram fa lay nekk donte amul secret njoboot gi dañuy foog ne néeg bi suñu bàyyi lépp la fi denc bu duggee génn rek lépp daal di faju waaye lépp dung ci biti déedéet mag ñi daawuñu def loola le foog nit ki nga da am cummiwaay cummiwaay mooy masaaba xale bi buy lekk sax ba yàq jàpp ko nga dugg ci néeg bi jël sa pot tànk ci ndaali yaa xam loo ca tuf jox ko bu ko naanee rek yàq ba def ndax yaakaaram moo ko may loolale mooy sama baay néegam bi saa su ci duggee rek aajo dana dafa dana dana faju waaw waawaaw moo tax yàlla subhaanahu wa taala mu wax loole la wa is ja'alna al bayta ba ñu defee néeg ba di kaaba ga masaaba muy summi mboolem koo xam ne jullit la lu ko tàmbali ci aadama alayhi salaam ba ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa kaaba gi mooy seen masaaba mooy seen cummiwaay jamono di dox yonent yàlla aadama dafa ko doon aj waaw yonent yàlla idrisa dafa doon aj yonent yàlla nuux àll yàlla huud yonent yàlla saalix waaw waaw ba ci jamono yonent yàlla ibrahim ba tuufaan dikkee tuufaan benn ndox la woon boo xam ne dafa feeñoon ci àddina bi dafa raatale woon jamono joojale kaaba gi daal bokk ca yaraafoon yàlla daal di ko denc fa mu ko dencoon du raaf boo xam ne dafa raaf ni lépp raafee waaye ndencab yàlla la ndeke mi koy denc ngir jëmm ju sell wuy ñëw te mooy Seydina Ibrahima alayhi salaam yonte Yàlla Ibrahima tabax bii nga xam ne moo fa nekk waaw moom la yàlla dimbale woon daal di yebal ngelaw ngelaw li di ëf di ëf ba fondation ba nga xam ne moom la malayka yi defoon mu daal ne dung daal di feeñ ci biti yonte yàlla ibrahima ak doomam ba te mooy seydina ismail ak soxnaam ja te mooy yaay haajara yaay haajara nit ku ñuul la woon moo tax seydina muhammad am na deret bu ñuul de kon ñuul lan moo ci bon ah ñuul lan moo ci bon yoon yonte yàlla Ibrahima ki ko jural taawam nit ku ñuul la woon te mooy yaay Haajara mu ngi jóge woon Égypte yéen ñi nga xam ne yéen a jàng xam-xam bi ñu tuddee morphologie góor bu fekkee dund jabaram mun na génn ci dundam lu paase ñett yoon bu doom ba juddoo rek dafay yore melokaanu yaayam dafay ñuul ah lii dafay jaaxal ñu bari danaa leeral foofu tuuti balaa may jàll mooy danga am jabar joo xam ne dafa xonq coy mun na nekk tubaab sax mu jural la doom doom bi ñuul kukk ëllëg doom bu ñuul boobale dem jël jabar ju ñuul doom bu xonq coy daal di génn nga ne ko dangaa caaxaanoon caaxaanul de xonqaayu yaay ba desoon ca dënnam ba moo soog a génn ci bii doom moom lañu ñu tuddee elmul wiraasa ci arab ah fan lay nekk ci nit mooy fi ñu tuddee saatu si dënn mag ñi bu ñu rendi woon xar ba fees ko duñ ko nangoo lekk dañ koy dagg sànni dafa am melokaan bii feeñ moo nekk ci kaw der bi melokaan bi feeñul mu ngi ci biir saatu ci dënn moo te loolu bu ngeen ko gisatee bu leen baatal boromam bàyyi ñuul yaay ñuul doom xonq coy ah nañu seet maamam da fekk tubaab la wala muy arab kon ismail dafa ñuuloon kuk yonent la waaye dafa ñuuloon ngir dund xaajara ah boo ko génnee ci dund yonent yàlla ibrahim dana paase ñetti yoon lii na ngeen ko bàyyi xel kër yu bari mi ngi jaxasoo tey li ko jaxase yu mel nii dong la yàlla nañ ci yàlla musal moom aa yaay Haajara moom moom meññ yonte al Ismaayil alayhi salaam moom mooy jigéen bi njëkk a dëkk Makka booba àll karta ndeng la dara nekk ko moom yonte yàlla Ibrahim alayhi salaam da ko yàlla diggalee Kaaba ga ci gàttal ci la ñëwee ne Haajara demul rootal ma ci zam-zam ba Ibrahim eh, Ismaayil eh, birigal ma dama bëgg a tabax néeg yàlla gi na inna awwala baytin wudi'a linnaasi lallazi bi bakkata yàlla na na njël benn néeg bi nga xam ne man teg naa ko ci kaw suuf waaw ngir ñu tegtaloo ci yàlla na na mooy kaaba gi bañ koy tabax wa iz yarfa'u Ibrahim qawaa'ida min al-bayti wa Ismaayil isma ibrahim mi ngi taxaw ci kaw maqama ibrahim waaw moom ngay gis mu mel ni aw njaqal wurus ci weti kaaba gi moom ak buntu kaaba gi ñoo jàkkarloo yaa rabbi yàlla bu mu nekk seen kumpa mukk waaw ñi fi toog yëpp yàlla nañu aji yaa rabbi buy aj zahir yàlla na ko yàlla def buy aji yi tam yàlla na ko yàlla def bañ tabaxee kaaba gi ba sanc ci la yoon ci yàlla te jaaroy kaaba gi ne rabbana inni askantu min zuriyati bi waadin xayra zi zarin inda baytikal muharram rabbana liqimu salata fajal afidatan min annas tahwi ilayhim warzuq min athamarati la'allahum yashkurun ee yow yàlla man de sama njaboot gi andi naa leen ci àll goo xam ne àll karte ndeng la goo xam ne dara du fi taw àll goo xam ne dara du fi sax waaye li ma ci nomm dey mooy ñu wéy di jokkoog yow nanga nga def xelu doomi aadama yëpp di jeng di leen fekki ah waaw laa sant de yow borom bi subhaanahu wa ci ni la Ibrahima sant sancee kaaba gi ca Makka dëkk boobu moo di rëy ba toll nii mu toll tey jii nii diggante yonte yàlla Muhammad ak Ibrahim juróom fukki nit ak benn moo fi dox diw jur diw diw jur diw ba ci Ismaayil Ibrahima daal di ko jur kon juróom fukki maam moo dox diggante Seydina Muhammad ak Seydina Ibrahima alayhi salaam Seydina Ibrahim moom moo njëkk a bejjaaw ba mu gisee bejjaaw dafa jàq ne yàlla nag lii lan la mu ne ko ashaybu nuuri bejjaaw day sama leer la ah man yàlla ëmb naa kerse may lakk sama leer ci sama safara kon ndeke bejjaaw baax na de waaye am na ñoo xam ne ñu ñàkk ñu ñàkk dépasse moo leen dàqal ñu ñàkk loolu nu mu tuddati ñuulal foo leen fekk rek ñu ngi xëcc rek waaye du tee ñuul na de ngi weex na de da mujj sa kawar dafay ras mel nii loolu di topp loolu am génn di topp tubaab yi noonu nu mu tuddati xaj mi ngi noonu la borom noonu lay mujj kawaram dafay xonq be lu baax la de yàlla dina bëgg a wàccee musiba bërëb mu gis fa borom be jaaw yàlla daal di bàyyi musiba boobale ngir ormal borom be jaaw googale yàlla ko yàlla may gone yàlla nañu mag be be jaaw di muhammad sallallahu alayhi waa Makka nag dañoo tasoon ci xur yi ana moo leen dajale mooy ki ñu tuddee Fihr ana moo tax ñu tudd leen Quraysh li ilaafi Qurayshin ana lu tax ñu tudd leen dafa am benn rab olof mi ngi koy naan mëfër mëfër dafa doon génn ci tefes bi dugg ci àll bi lekk li ñu li ñu bay yëpp ci lañ demee ci maamu yonante bi te mooy Fihr wax ko solo soosale ba mu ñaanee yàlla rab boobu génnatul di lekk seen tool yi ñu tuddee ko suñu sëriñu Quraysh ba lii mooy turu Quraysh de Quraysh li muy tekki mooy mëfar benn rab la rab bu am doole la dafay gaawal li mu yàqloo ci ay tool maamu Seydina Muhammad moo ñaanaloon waa Makka ba rab boobu génnatul far ñu daal di ko jox turi rab boobale te mooy Quraysh Makka amoon na Zamzam mooy bi ajkat yi di naan waaye aji di naan zam-zam góogale dafa am fitna bu xewoon ba suul ko bañ ko suulee mu def ay téeméeri téeméeri at benn bés ci jamono rek maamu seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam te mooy abdul muttalib yàlla woon ko ci kiraama ne ko na gas zam mu yeewu ci nelaw mi ne lii de xanaa seytaane la zamzam bañ ko suulee ak tey ni mu yàggee waaw bañ ko suulee ni mu yàggee kan moo xamante fi zamzam nekk ba ñu lay naan nanga ko gas ah ci ëllëg sa mu gisaat ñu ne ko na nga gas zamzam ah mu ne mbir bi day tollantiku na nan laay def waay ca ñetteel yoon ba ñu ne ko zamzam day boo bëggee xam fan la nekk demal nga seet fa ñu rendi jur ba bañ ko feetee fa ñu tuur sa bërët sa seen diggante am na néegu xorondom danga ko fekk benn jannaaw di cof foofu mooy zam-zam ah mu ne lii de leer na mu xëy di dox ndekk am na benn boucher bu doon yóbbu gàttam Makka mu ñëw ba foofale yàlla dogal jur ba bëgg loru mu rendi ko ci ndeyjoor fii sa bërët sa mooy butit yi ak dumbaajal ya mu sànni ko càmmoñam nii ci diggante fa mu sànni ak fa mu rendi benn néegu xorondom mi ngi fa woon mu fekk fa aw njanaaw di cox mu ne ko xanaa fii la de mu tàmbalee gas waa Makka yëpp di ko ree naan ko éey yow de da nga wayadi zamzam bi nga xam ne bañ ko suulee ak léegi ni mu yàggee yow nga ne dañ koy gas mbaa yow xam nga li nga bëgg a def ah mu tàmbale di gas tàmbale di gas ñu jékki-jékki waa màkk ñu dégg tell ah ñu ne lii lan la waay ndeke li Abdul Muttalib doon gasee moom moo dóor pind pind mooy loolu ñuy wëralee teen ndeke pindab zam-zam la la gaseekaayam bi dóor noonale waa màkk yëpp daw ñëw gis na lii kat dootul ay caaxaan lii kat dootul ay po lii teenu zam-zam la ñu ne ko duñ la bàyyi nga gas ko yow kenn boo ko gasee muy sa teraanga boo ëllëgee ngay puukere suñu kaw duñ ko nangu mukk yow mi nga xam ne amoo doom sax boobu Abdul Muttalib amagul doom ci la nësëre ci yàlla ne ko ey eh, yow yàlla mi moom kaaba gi boo ma amee boo ma mayee ay doom doom yoo xam ne bu ma jógee ñu jóg bu ma yootoo ñu jottali ma bu may dem ñu gunge ma bu may ñib suñu gàttanu ma danaa rey kenn jaamoo la ko li Ibrahima nisaroon ci Ismaïl ba moo andi tabaski moom tam nisar na ko ci ci ay doomam fekk amagul doom waa Màkka ne ko nag xuloo gu bari gi jaru ko nañu dem am na dëkk bu ñu dee hijra am na benn buxaaba bu fa nekk borom pettaaw am na boroom xamb gu fa nekk am na benn tariyaaxkat bu fa nekk am na benn jabrankat bu fa nekk de ñu laaj ko ndigal bu mu ñu jox rek ñu daal di ko def Abdul Mutalib daal di yéeg gëléemam mu ànd ak waa Makka waaw waaw ñu génnee dëkk bi rek ñu tàmbale di dañal di dañal di dañal ba ñu ñëw ci àll kerte ndeng ah tàngoor ba metti lool ñu naan la ñu ci ndox ba ñu naanee loolu ñu yore ci ndox deseetuñ dara ci biir àll googal ah ñu ne nan la ñuy def ñu ne xanaa ñu def nit ñu gas ay bàmmeel bu ñu gasee ay bàmmeel kenn ku nekk tëdd ci biir bàmmeelam ku dee sa morom suul la ku dee sa morom suul la ki mujj ah du joom ngelaw delloo suuf ci kawam waaw waaw loolu day am na Abdul Muttalib lan la wax mu ne man day damay góor goo xam ne damay wéy ba dajak dee rek waaye di doye di di tëdd ci biir ay kàmb ba dee fekk la ca man du ma def loola le Abdul Muttalib ba mu yéegee ci kaw gëléemam ba daal di ko suuj gëléem ba ba mu jógee rek ah ndox daal di génn fi mu tegoon tànkam subhaanallah allahu akbar laa ilaha illa allah lii day teraangay Muhammad bi nekkoon ci ndiggam la ñu daal di daw ñoo ne àll gii nga xam ne du taw du sax ah li fi andi lii moo la jox zam-zam nañu dellu mu ne déedéet dañuy wéy kay ñu ne déedéet ki la jox zam-zam ci àll gi ki la jox ndox ci àll gi moo la jox zam-zam ca makka bi loolu amee ca lañ delloo makka Abdul Muttalib daal di gas zam-zam mooy zam-zam bi ñuy naan ba léegi zam-zam jóg googale mooy bii nga xam ne moom lañuy def ci ay defukaay di ko yóbbu ay réew réew mooy ndox mi balloon ci ron tànk Ismaayil waaye mooy teen bi nga xam ne bañ ko sakkee Abdul Mutalib moo ko sakkar ñi yàlla dogal amul woon doom bu njëkk muy am doom di am doom ba am fukki doom yu góor ak juróom benn doom yu jigéen waaw juróom benn doom yu jigéen la woon ak fukki doom yu góor ci la dajale mu toog gént daal ko dikkee ne ko yow de nee woon nga boo amee ay doom da nga rey benn jaamoo ko fi mu toll nag am nga fukki doom yu góor ak juróom benn doom yu jigéen kon sa nisar na ko motal ci la dajale doomam yi mu daal leen wontale ba mu wontalee bant bi daanu ci kaw doomam bu ñu tuddee Abdou Dar Abdou Dar li muy tekki mooy li pëli naan Baba Galle Abdou Dar lool lay tekki waaw bañ defee noonu moom dañu wontale bant bi daanu ci kaw Abdou Dar ñu wontalewaat bant bi daanu ci kawam mu téye loo xam ne daf koy rey waa Makka ne déedéet loolu duñ ci dal mukk sa maam day Ibrahima defoon na ko ca doomam Ismaayil yàlla jotee ko aw kuy yow nag doo aw yonant boo ko fi jéemee danga ñoo nar sonnal boo ko jéemee danga ñoo nar sonnal ñu ne ko nañu dem ca xaybar am na ñu ne hijr waaye xaybar moo gën a siiw bañ ca demee kiñ fa fekkoon di buxaaba ba boroom xam-xam ba mu ne waaw ku rey nit ci yéen lu ñu koy jotee ñu ne fukki géléem mu ne kon yóbbu leen ku ngeen teg fukki géléem teg abdu daar ngeen wontale seen diggante bu bant bi daanoo ci abdu daar ngeen dooli fukki géléem waaye bu bant bi daanoo ci géléem yi ngeen rey géléem yi ñëpp daal di ko bokk de waaw waaw ca ñu ñibbisee ñu teg fukki géléem teg abdu daar ñu wontale bant bi daanu ci kaw abdu daar ñu dolli fukki géléem mu daanoo ci kaw abdu moom la ku baax ki yàlla na yàlla tax ci barke mooy Maodo Malick si ziidu fa ziidu ñuy dolli di dolli di dolli rek wallahi ba mu demee ba mu téeméeru géléem ci la bant bi toxoo ci kaw abdu daanu ci kaw géléem yooyule moo tax ci lislaam boo reyee bakkan sa ndàmpaay téeméeru géléem la kon bakkan du foyekaay de ah bakkan du foyekaay nekk sa oto di dawal ne boo bàyyiloon tali bi léegi ma def la nii bàyyil ba yowmal qiyaamati ba yàlla jàpp la yàlla bind nga rey da xam ne borom mooy jabbaar mooy xaxaar ci loolu nag la ñu reyee téeméeru gëléem yooyu la waa màkk yëpp ñu daal ko bokk lekk muy miskin yi muy baadoolo yi keroog la Abdul Mutalib soppee turi kookale ne ko dootuma la wax dootuma la wax abdu waaye abdullahi laa lay wax ndeke kooku moo nar a jur seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam aa benn bés rek abdullahi laa di génn benn yahud bu jigéen gis ko yahud yi ñu am xam-xam lañu mu gis melokaanu leeru seydina muhammad ci jëmm abdullahi mu ne ko ee yow waaw kaay nga fanaan ak man benn guddi kaay ñu bokk benn jamono rek waa man benn doom bu jigéen laaj sama baay li mu la jotee ci ay géléem man mun naa ko def ay ful ah Abdoulaye daal di ko tontu amal xaraamu fal mamaati duunahu fal hillaahi lalahu fastabilhu yaxmil karimu irdahu wa diinahu فكيف بالأمر الذي تبغينه الممات دونه فالهل لا هل فاستبينه يعمل كريم إرده ودينه فكيف بالأمر الذي تبغينه صلاة الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمدا على النبي مصطفى محمدا صلاة الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمدا على النبي المصطفى محمدا ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى محمدا السلام على النبي المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى محمد وسلامه على النبي المصطفى محمدا ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى محمدا صلاة الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمدا فيا ربنا في أرضه وسمائه أمنا على تصديقنا باستفائه صلاة الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمدا فيا رب رب فاسترنا من ظلم كلها بجاه النبي المصطفى محمدا صلاة الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمدا يا رب فاسترنا من ظلم كلها بجاه النبي المصطفى محمدا صلاة الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمدا يا رب رب فاسترنا من ظلم كلها بجاء النبي المصطفى محمدا صلاة الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمدا اللهم صل على سيدنا محمد وسلم waaw waaw bi loolu amee waaw Abdullahi nanguwul de nee na yow yahudiya bu jigéen bi waaw li nga bëgg ci man day mooy njaalo waaw waaw man day du ma njaalo moom njaalo baaxul njaalo di gën a gaaw a delloo nit gannaaw mooy njaalo yàlla nañ ci yàlla musal yaa rabbi ah baaxul ci góor waxatuma la ci jigéen réew mu mu nekk duñu am jàmm mukk réew mu mu nekk ah tey réewu jullit bu lu réew jullit soo njaalo baaxul de képp kuy njaalo mu jëm dana ñaaw képp kuy njaalo yàlla dina ko teg ay musiba ay balaa yoo xam ne balaa muy de dana xam ne def na lu bon yàlla nañ ci yàlla musal yaa rabbi a ci la abdullahi daal di tonte jigéen boobale ne deedey moo ma dàqal may njaalo waaw ci la ñëwee ci baayam muy abdul mutallib mu ne ko eey yow sama papa ah man la jigéenu màkk yi sonnal nañ ma fu ñu nekk rek ñuy naan naa ñëw tëdd ak ñoom waaw gëléem mi ngi ma jotee woon ñu daal di ko delloo ci alal gi te bàyyi njaalo day du du du mbiru ku baax bàyyi te nga wutal ma soxna ba loolu amee bàyyi bi daal di ko nangu loolale mu daal di xool Makka yépp mu gis fa benn jigéen jigéen koo xam ne moo gën a sell ca dëkk ba moo gën a baax ca dëkk ba ah moo gën a yiw ci dëkk ba ñu ko tuddee Aminatu bintu Wahb ci la demee foofale ci aminata ba mu yeggee ndek ñaar lañu dañoo bokk ndey ak baay kenn ki mi ngi tudde mi ngi tudd wax bu kenn ki wuxëy bu wax wax ba moo jur aminata wuxëy bu moo jur ku ñu tuddee xaalatu xaalatu googale moo jur xamsatu moo tax yoon ci yàlla muhammad ak xamsatu ah ci wàll baay baay tax doon ci seydina muhammad waaye na ci wàll ndey seen ñaari maam ñoo bokk ndey ak baay lii day mooy mbokk bu fes ba mu ko takkalee Aminata ci guddi aljuma bu njëkk ah, ci guddi aljuma bu njëkk ci weeru rajab mooy ndeyu koor ba ñu yendoo ci alxamis ne suba mooy aljuma ca la ñu daganal diggante baay Abdullahi ak ki nga xam ne mooy yaay aminatu ñoo ngi jéggalu ci waxin bi guddi googale lañ njëkk daje ci la ëmbee seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, mbokk yi ñun bu ñuy takk léegi dimanche la ñuy takk ah, bu ñuy takk léegi samedi la takk waaye l'islam day li mu xamoon mooy alxamis wala aljuma alxamis ci la yàlla di nangu jëfu jaam aljuma nag mooy sayyidul ayam sang bés yi ba ñu takkee sëy bi laylal uruba muy guddi aljuma xalal badru noonu la ko Maodo Malick waxee yàlla na yàlla tax ci barkeem ci la ñu ëmbee sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu bawoo ci leer bi mu nekkoon doon jëmm doomi aadama ba ñu defee ay weer moom Aminatu ba defee ñaari weer ba bëgg a dugg ci ñetti weer borom këram te mooy Abdullahi mu ne doom day nawle la doom lu ñu war a teral la kon maa ngi dem àll may wuti waa bu ma ñëwee sama doom bu dikkee jamono ma teral ko ngént loolu mooy ngénte boobu ngénte lislaam nangu na ko nee nañ ñett la ngénte ngéen teew génn téen ah ñett la ngénte ngéen teew génn téen du dégg ngeen wolof bi waaw ngénte yaa munal sa bopp jënd nga xar def nga say laax jënd nga ceeb jënd nga say diw ku andi yow am nga ku andiwul yow am nga lii mooy ngénte yal nañ ko yàlla may yaa rabbi ngeen teew nag da koy yëgle di yëgle di yëgle rek ki jox la ñaar dërëm fii ki jox la fukki dërëm fii nga dajale soo ko tudd sa doom génn téen nag yal nañ ci yàlla musal amoo dara amoo ko la jox ah boo génn ñu naa soxna si kañ la nga daal di téen ci kaw ah du jomm fii ak ay weer doo ko ngénte mukk loolu mooy génn téen ah génn téen ci la demee moom Abdullahi mu dem di wuti ba muy ñëw ba Medina ñëw ba fu ñuy tuddee daaru taabira am ñu ne naabira fa ko feebar dalee ndeysaan mu daal di faatu kon yonent yàlla Muhammad balaa muy ñëw àddina nekk na jirim bañ ko ëmbee ñaari weer ba jëm ci ñetteelu weer ba waaw ci la way juróom génnee àddina de ñu andi ay bagaasam ndeysaan bagaas yi yërëm nga dem àll di wuti yow ñëwoo say bagaas la ñu andi ah tukki boobu yërëm lu na yàlla yàlla nañ ci yàlla musal yaa rabbi képp sa doom dem yàlla na dellees ak jàmm maa ngi jaaral foofale doomi réew mi nga xam ne dem nañu Mali bàyyi nañ fi ay ndey bàyyi fi ay baay ni ñu leen gungee ci jàmm yal nañu leen teeroo ci jàmm yaa rabbi xeex bi nekk Mali yal na ko yàlla fay yàlla bu mu tasaaroo mukk ñu xormat sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci barkay borom guddi gi ci barkay seen tànt bu rafet gi yal na yàlla delloo jàmm foofale waaye ba ba xibaar ba dikkee ñu ne Aminata sa borom kër day faatu na bu doon jigéenu tey la dafa yuuxu wooy yaay yooyu man fan laa jëm fan nga jëm waaye ndeysaan Aminata dafa génn dem tey ci kaaba gi ni ay yow yàlla a ah, doom bi nekk sama yaram ki ma ko seqaloon jël nga ko yow yàlla doom bi maa ngi lay ñaan yow yàlla na nga barkeel doom bi na ko def muy ngeen ci doom na ko ne muy doom boo xam ne day jokk mbokk waaye du dagg mbokk na doon doom boo xam ne ah dana wuutu baayam ngeen ci wuutu yi jigéen bu baax lii lay wax yal na yàlla may xeetu jigéen yooyu yaara bi hmm? kii soxna la woon dowul jabar soxna ak jabar duñu benn yal na yàlla musal ci jabar yal na yàlla may ay soxna hmm? jawar dafay ratax tànk ratax tànk baax na déedéet boo ne ko noppil mu ne ko ëppoo ma làmmiñ bul dem danaa dem ba mu neex ma lii neexuma maa tey suba sax danaa ko def loolu mooy jabar daraballahu masalan lillazina kafaru imraata nuhin soxna soxna du sëy soxna du seeti soxna dafay seey ah seeti seeyi am na jigéen boo xam ne boo ko jëlee a ah, moom dafay ñëw la bu gisee lu ko doy mu toog bu gisee lu ko doyul mu dem yoonam bu gisee lu sedd mu toog bu gisee lu seddul mu dem yoonam yàlla na yàlla musal ci ñooñu loolu nag moo gën a bari tey de ah. jabar am na keneen ko xam dafa sëyi kooku dafa téye jàpp jëkkëram muy nawle ah nit la may nit rek bu defee mu baax ma def mu baax bu defee mu bon ma ni ma def mu bon rek yàlla nañ ci yàlla musal yaa rabbi waaye jigéen bi seeñ kooku même bu jëkkëram dee du ñibbi moom tam bu dee ci wetu jëkkëram lañ koy tëral allahumma salli ala sayyidina muhammadil fatih li ma xuliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد يا محمد يا مخير بالشفاعة يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد يا معظم يا مكرم للسيادة محمد يا محمد محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد يا معظم يا مكبر بسعادتي يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد يا محمد يا عبد الله يا حبيب الله يا صفي الله يا نجي الله يا محمد يا نبي الله يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله loolu amee moom Aminata ba mu nekkee di jigéen ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu toog mu daal di seen ci biir néegam ay jigéen yu njool koo ci gis da ngay foog ne date tàndorma la ah mu gersa gis leen ah, ñu ne ko ñun nag ay jigéenu uurnu uurul ay ni lañu ay jigéenu aljana lañu kii ñu àndal mooy Hawa képp kuy nit kii mooy sa yaay a ah, dañoo àndaloon dañoo àndoon moom ñoo sargal la yaa ëmb ngeen ci mbindeef yi sallallahu alayhi wa sallam lii xewoon na ci ëmb yonent bi sallallahu ñu toogaat ba yeneen jamono waa ay weer ci kanam loolu daal di xewaat ay jigéen feeñ ci biir néeg bi jigéen yu rafet jigéen yu jekk ah kii kan la ñun ay jigéen uurul ay ni lañu kan ngeen àndal ni kii day mooy asiyatu bintu mazahim mooy ki doon siyal firawna waaw moom jullit la woon mu toogaat jamono loolu daal xewaat waa ñooñu ne ko ñun dey ay jigéen uurul ay ni lañu kii ñu àndal mooy mariama yaayu Seydina Isa alayhi salaam ah ba mu demee nag ba nga xam ni mi ngi bugg a wasin ah ci la ko waxee Abdul Muttalib te mooy way juri Abdullahi ah waaw te mooy maamu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne ko day li jigéen di yëg ah dafa mel ni lu tàmbalee ñëw ci man li may yëg daal mooy li mu ëmb dafa bëgg a dikk jamono. ci la ñu wooyee benn jigéen bu ñu tuddee ummu shafa waaw foofu nag ñu bari dañu fay juum naan shafau la tudd déedéet ummu shafa la tudd doomam moo doon shafau ah waaw waaw moom ndaw soosale moom moo jur abdurahman bun awfin abdurahman bun awf sahaaba yépp moo ci ëppoon alal ku yàlla mayoon teraanga la barkam yàlla na wàcc suñu kaw yaa bi yal nañu am lu ñu fajje suñuy aajo yaa rabbi waaw waaw lii day xew na ah, ndaw ndaw soosale nag moo dimbale aminatu ba mu wasin ci kaw jàmm ak salaam ah, moom ndaw sa gis na lu lu ko yéem ci doom bu bees boobu la ba mu demee ca kër ga mu dajale ay doomam ne leen man day yàgg naa ah waaw yàgg naa di téye matu jigéen jàgg naa dimbale jigéen buy wasin waaye doom bi lii ma gis ci moom ah, waaw musuma ko gis de waaw ah, musuma ko gis de ñu ne ko yaay lan la mu ne bu doom juddoo waaw dafay dikkee aw ànd aw tilim waaye doom bi dafa judd fekk ñu ngi ko sang ba mu set ñu ngi ko diw ba yaramam yépp daal di jël rex la mu ne bu doom juddoo di góor bu magee lay dog lay dugg néegu góor waaye kii dafa juddu rek ànd ak bosam de sallallahu alayhi wa sallam doom bu juddoo dañuy dañuy dagg jumbaxam ki dafa dikk fekk jumbaxam dañ koo dagg ba mu wér waaw waaw loolu de am na ci juddu Seydina Muhammad doom buy judd bi dafay andi bopp bu andee tànk rek coono lay jur waaye Seydina Muhammad tànk la dikkee sallallahu alayhi wa doom bu juddoo waaw dafay jooy waaye Muhammad ba mu juddoo dafa tudd yàlla am na ñun dafa ne subhaanallahi walhamdulillahi wa laa ilaha illa allah na ñun dafa ne subhaana rabbil ala li day yéeme lool doom bu juddu jooyul waaye dafa ngëb mel ni kuy jeexal julli di def tahiyatullahi zakiyatullahi waaw waaw lii day xewoon na ci dund sayyidina Muhammad sallallahu alayhi waa Makka nag dañoo amoon benn këll këll mooy loolu mel ni leket doom bu judd rek dañ la koy dëpp na buñ la ko dëppee da ngay doon ko yaatu ci bopp da ngay doon doom bu kéemaane waaye bañ ko dëppee Seydina Muhammad dafa ne tàcc xar wa qul jaa alxaqu wa zahaqa albaatilu inna albaatila kaana zahuqan allahumma salli ala Seydina Muhammadin alfaatili ma uqlik wal xaatimi lima sabaqa nasir والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله هو الحبيب والخليل الله الله هو الإمام والدليل الله الله هو الحبيب والخليل والإمام والدليل الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله والحبيب والخليل الله هو الإمام والدليل الله هو الحبيب والخليل هو الإمام والدليل الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim alhamdulillah balaa may wéy ci gàmmu gi maa ngi sàkku njëggalu lool sama jóg ak toog bëri na lool waaye dafa am ñu fi nekk tey dañoo déggul wolof gisoo kali ñu ngi koy traduiral du du nit ko du waa fii mi ngi jóge ba Martinique ki nekk ci wetam bu ma toogee moo koy waxal lan laa doon wax ci sayyidina Muhammad te wallaay bu gàmmu jeexee rek dafay jël avion dellu Paris dellu foofale fukki waxtu ak juróom ci biir avion Seydina Muhammad rek moo ko andi sallallahu alayhi wasallam wallahi mi ngi ne la bu ma toogee rek kooku daal di ko firil lan laa waxoon ci Seydina Muhammad moo tax may toog bu baree lool damay ragal kale fàtte bi ko mun a waxal waa Nigéria tamit xaw say ñoom tam dañoo def délégation nekk bi ah ñii ñu ngi jóge ba Sokoto ñu ñu ngi jóge Abuja ñu ngi bi Biafra waaye waa Niger tamit dañoo nekk fii ñi ñu ngi jóge Karmala ñi ñu ngi jóge Jandeer ñi Maradi ñi ñu ngi jóge ba Agadez ñi ba Jëz ba Zaay waaw ñi ñu ngi jóge Mali ñi Gao ñi Ségou lañu jóge ñi Buguni lañu jóge tey suñu tànt bi dafa jaxasoo ci ay askan ay xeet dafee bari tey moo tax bu ma waxee tuuti rek ma gaaw ma toog bu doon sama sagola dinaa wax lu yaatu kuy ñibbi nga yóbbu lu bari waaye ku Seydina Mohamed jaral nga wàcc rek jël avion fukki waxtu ak juróom nga yegg Sénégal kooku wax nañ ko yërëm moo tax mu toog ci wetam bu ma toogee tuuti mu traduiral ko ci français xool da ngeen bëgg ma wax ci français bàyyi wolof bi tànn leen benn <laughs> Молоко? incha allah moo nekk ni la toog incha allah jërëjëf yal na yàlla fay ko yaa bi ñoom ñëpp ñu ngi nii incha allah yal yàlla fay leen Seydina Mohamed dong moo tax ñu jël ay avion ñëw ba ci réew mi mënoon nañoo yem seen réew rek te xam Seydina Mohamed waaye liñ koy jël ci internet ay Facebook ay Twitter ay YouTube li ñu ciy dégg déggatuñ ko nit ñi bu ñu tàntee seen baay lañuy ñuy wax wala seen maam waaye Seydina Muhammad ni tànt léegi di ko wax néew na te sa baay ak sa maam yonent yi moo leen yéegal ci kaw moo tax maa ngi sàkku njégal sama sago ma daldi di gaawal gàmmu gi waaye nag fokk ñi ma sedd leen cër bëgguma neenal seen coono kon ma weewaat ci gàmmu gi Makka dañoo amoon aada doom bu juddu dañoo am benn këll dañ koy teg ci kawam waaye keroog këll googu bañ koo tege ci kaw Seydina Muhammad dafa na tàcc xar ah Seydina Muhammad doom bu juddoo dafay soog a sax bëñ fukk ak juróom benn ci kaw fukk ak juróom benn ci suuf muy fanweeri bëñ ak ñaar waaye ci àll Muhammad dafa ñëw àddina rek fekk bëñ yëpp daal di sax kan moo mës gis lii Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw fekk ñu ngi ko diw ñu ngi ko puudar ñu ngi ko defal tusngal aa ba li amee mu jaaxal waa Makka lool ci la ko Abdul Muttalib jëlee yóbbu ca Kaaba ga mu ne yow yàlla doom bii de man tudde naa ko Muhammad ngir léppam na doon lu lu tedd léppam na doon yiw bu dara feeñ ci moom loo xam ne dana tiital doomi aadama na doon ku barke na doon ku tedd na doon ku baax ah ndeke kay moom xamul li muy wax sax ndeke kii mooy xayru xalqillaahi kii mooy xabibullaahi waaye kii mooy soppe yàlla gi sallallahu alayhi wa sallam bu yowmal qiyaamatee mooy njëkk a génn ci biir bàmmeelam ah? jibril nekk ndeyjooram mikaayil nekk càmmoñam mu dem naa ne alkawsara yal nañ ci naan ñu nit yaa bi ah foofu nag nañ bàyyi xel ci dara de kenn ku nekk ëllëg danaa ci naan déedéet yonent bi waxoon na bàjjanam te mooy safiyatu ñaari safiyatu moo am kenn ki soxnaam la kenn ki bàjjanam la mu ne ba sama bàjjan ak yow sama doom di Fatimata bint Rasul bu ngeen jaamul yàlla bu yowmal qiyaamate bu ma génne sama bàmmeel may naa ne alkawsar ngeen daw ne ay sama papa kii ne ay sama doom ah bu keroogee mënuma dara ci yéen bu ngeen jaamul yàlla bu ëllëgee yàlla mooy dox sama diggante ak yéen mais xamoo lan lañu def sa gannaaw kon daal ah sëriñ day dëgg la waaye sëriñ boo xam ne boo ne ko koŋ-koŋ diw faatu na mu ne ah kañ la faatu kañ la faatu kook nu mu lay tinoo ci biir bàmmeel nañ bàyyi naxante bi naxante bi àddina la yem fii lu tax bu ñuy jullee néew bi sëriñ du taxaw ci kanamam na ko essayé du ko jural jàmm mu ana ban sëriñ nga gis tey muy wàcce bàmmeel di tëral taalibeem ah aka néew boo dee rek génn nañ ci yow boo dee rek bàyyi nañ la bàyyi la keneen mu sang la bàyyi la keneen mu sang la bàyyi xanaa jullee la moom duñ la laal mu jullee la yem ci rek ñu daal di yóbbu wax daal di suul moom yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam makka dañoo amoon benn aada mooy waa kaw gi dañuy ñëw di jël ci ay doom di ko yóbbu ngir nampali ko ah, ak bi sayyidina muhammad juddoo sallallahu alayhi bépp jigéen bu am doom rek góor la doon ah yàlla de mi ngi koy wutal ay àndandoor am ay jigéen yu jóge ci kaw ga di wut ci doom bu juddu gi nag mu ngi xew ci amul fiil amul fiil mooy lan mooy at ba nga xam ne waa ji ñu tuddee abrahata dafa ñëwoon pour toj ci kaaba gi nettali woon naa leen ko ah ba juróom fukki fan ci la yonte yàlla Muhammad gane àddina moo tax keroog ba muy gane àddina amul benn buur keroog bu fanaan ci kaw lal ñëpp ci suuf lañ fanaan ngir borom mbir mi dikk na boo yéegee sa kaw lal lal ba fent la nga daanu dara ba tegu sa kaw fajaas ba tegu sa kaw lal ba ne xàng ci kaw boo defaree rek boo tëddatee lal ba wëlbateeku kilifa yi kilifa yi moo dikk ah juddoom du toll ak juddu kenn moo tax Mawlana Cheikh Ibrahim yal na yàlla taas ci barkeem nee na moom lu ko nit jël nangu na ko moom bàyyi moo ko mu ne waaye yont yàlla Muhammad du nangu kenn jël ko bàyyi ko mukk moo tax bu weeru gàmmu taxawee moom Cheikh al Islam waaw ah, mi ngi ndokkeel boppam ne xanii an li laa hilaaluhu hilaalun بدا للناظرين جماله هنيئا لإبراهيم لا هلاله هلال بدا للناظرين جماله هنيئا هنيئا هنيئا هنيئا هنيئا هنيئا لإبراهيم لا هلاله هلال بدا للناظرين جماله هنيئا شبه ملا هلاله هلال بدا للناظرين جماله هنيئا لإبراهيم لا هلاله هلال البدا للناظرين جماله يلا يلا فايكو يا ربي nee na xanian maa ngi ndokkeel ak ndokkeel xanian li ibrahima te mooy baay laaha feeñ na laaha nee na dàng ci biti xilaaluhu weeram bi te mooy weer juddu seydina muhammad xanian xanian li ibrahima laa xilaaluhu xilaalun bala linnaazirina jamaaluhu weer bi nga xam ne taaram waaw benn tax du tolloog moom de waaw ba yonte yàlla Muhammad ganee àddina àddina gi yëpp dafa daal di leer foo toll yaa ngi seen waaw boo nekkee Makka yaa ngi seen waaw néeg ya nekkoon ci Rome wallahi mi ngi mel nii nga nekk saañ bambara fii nga seen taax yi nekk ca Abidjan leer boobu jégg na dayoo sallallahu alayhi wa sallam moo tax xaadimu rasul ah du suñu jàmbaara fàkk tëdd bi waaw jant njolloor bi xaadimu rasuul sëriñ Tuubaa mi ngi naan nuurun azimun qad yara bihi qusuura qaysara man kaana fi ummil qura makkata xayrul xurumi nuurun azimun qad yara به خسور قيصرا من كان في أم القرى مكة خير الخرم نور عظيم قد يرى به قصور قيصرا من كان في أم القرى مكة خير الخرم يلا يلا فيكو يا ربي سنتو غانينا نور عظيم والله leer bu mag a mag keroog ah dëgg day moo neex yàlla feeñ na keroog leeral na mboolem goxu àddina bi makk ci biir xur la nekkoon waaye teewul yaa ngi gis tubaab ya ci réew ba ñu tudde moo tax ñi nan gàmmu bidaa la ñoom ñooy bidaa yonent bi dafa doon oor altine ñu ne ko lu tax day woor altine mu ne altine ci laa juddu ci lañ ma yónni te maa ngi rafet njortu ci lay faatu kii kay kii kay gàmmu na ah dafa woor altine ñu ne ko lu tax ngay woor altine mu ne altine ci la gane àddina altine ci la ma yàlla yónni maa ngi rafet njort altine googale ci ci lay génn jamono te ci la génn jamono kii kay gàmmu na boroom xel mun ta wax ne kaa leen màggal ma boroom xel du wax loola la te boo demee ci alxuraan ci wa tilka hujjatuna yéen a ngi koy fàttali atina ibrahima ala qawmihi narfa yàggale la waay darajaati man nashaa dama bëgg bu may wax ñuy ànd ëllëg jëmm ji dana génn jamono du jomb yàggatul sax waaye li ma bëgg mooy bés bu ngeen ma gisatul bu ngeen di déglu seede yi wala ngeen di déglu cassette yi wala ngeen di déglu bande yi fekk sama baat mu ngi ànd ak seen baat bu ma di gàmmoo dee leen di ànd ak man bu ëllëgee mu doon souvenir ci yéen bu leen di gunge ci seen jamono dangeen ngeen dem yenn jamono ba bëgg a bàyyi yoon bu ngeen tegee li ngeen dégg sama baat di dajeek seeni baat dana leen may courage ngeen xam ne ganu yàlla googu kayfa tarqa ruqiyaka al anbiyaa'u yaa samaan ma taawalha samaa'u kayfa tarqa yaka al anbiyaa'u yaa samaan أصحى سمعه كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولنا سمعه رقيك الأنبياء يا سماء ما تورتها سماء لم يساوك في علاك وقرحاله أحسن منك دونهم وثناؤه كيف ترخى رقية الأنبياء يا سماء ما تولدها سماء إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء كيف ترخى رقية الأنبياء يا سماء ما تولتها سماه أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء كيف ترخى رخية الأنبياء يا سماء ما تولى سماء لك ذات العلوم من عالم الغيب منها لآدم كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما توردها يا سماء لم تزل بدمائر الكفار لم تزل في دمائر الكفار لم تزل في دمائر تخسار لك الأمهات والآباء كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما تولى سماء ليلة مولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما تعالها سماء اللهم صل على سيدنا محمد وسلم الحمد لله yàlla na yàlla fay yàlla ya rabbi moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla gàmmool na ko yàlla dafa tudd ci alquran fukki yonant ak juróom-ñett yàlla tudd leen kii natt nattoom moo nekkoon feebar kii nattoom moo nekkoon ñàkk kii nattoom moo nekkoon ak feebaru ngumbo kii nattoom dafa doonoon feebaru laagoy yaram yàlla nettali lépp seydina muhammad ne ko na ulaayka alladina hadahumullah waaw fa bi hudahum ittadi ñii nag ñii ñoo jaaroon ci xàll bi ba yegg ci yàlla kon yoonu gaañaa ngi noonale yonent yàlla Muhammad na bu ko yàlla royloo ay nit kon naka ñun kon kon ñi naan gàmmo bidaa la ah, xanaa gàmmo xew léegi waaye gàmmo yi nettali jaar-jaaru Seydina Muhammad waaw kooku de du mos a doon bidaa abadan moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw moo tax ba tey yaa ngi mi ngi naan ta'zimu bi sunnati yaquduna lil jannati bi siyaadul minnati li muxlisin muazzamin ne màggal juddu yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw ci sunna la bokk de te dafa ñuy yokk ay ngéneel yokk ñu teraanga ci koo xam ne sellal nga nanga koy defee yon na ko yàlla fay yaa bi ba loolu amee ay jigéen jóge nañu ci kaw gi ne dañoo wut si doom bu ñu nampal ah ku ñëw ci kër bi yonent yàlla Muhammad nekk ne ndax am ngeen doom bu ñu war a nampal ñu ne ko waa am nañ ko ana yaayam yaayam mi ngi nii ana baayam ah baayam lay dafa génn ñu ne ah ñun day jirim mënuñoo jël doomi jirim mënuñoo jël jirim koo xam ne baayam dundul ah ñun mënuñ koo jël ba ame amee ñëpp daal di bàyyi yonent bi sallallahu kenn bañ koo jël am na benn jigéen bu ñëwoon ñu koy tuddee alimatu saadiya ah moom jigéen bu loof la woon mi nga ànd ak këram te mooy abu kabsha ah ba ñëwee ñoom tamit dañoo xiiboo noonu amuñu alal amuñu teraanga ndeysaan ñoom tam kër gu ñu dem di wut ku ñu nampal du ñu am ku leen nampalal du ñu leen nampalal du ku leen jox nampal ndax ni ñu yooyee ak ni ñu ràggee mu dem ba wàllu ngoon mu daal di wax borom këram ne ko comme awma ku ma yóbbu a ah, dem loxo neen samay morom am nañu loolu day gàcce la taxawal jirim bi xale yi bañ euh, ma jël ko jirim yërëm lu na lool nañu bàyyi xel jirim yi kër gi gën ci këru jullit yi mooy kër goo xam ne jirim mi ngi cee ñu ngi koy teral waaye kër gi gën a yées ci këru julli yi mooy kër goo xam ne jirim mi ngi ca ñu koy toroxal di ko njatamal halimatu saadiya halimatu saadiya ci la jëlee seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye ba mu duggee ci biir néeg ba daal di ko daal di ko muri ndeysaan yonte yàlla muhammad daal di muuñ leeru bëñam bi daal xotti dalu néeg bi jëm ci kaw alimatu daw génn ci biti ne kii day sa doom bi man ñemewuma ko de yaayam te mooy aminatu mu ñëw muuri yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox ko wenn ndeyjooram mu nàmp mu jox ko wenn càmmoñam mu daal di nàmp waaye ba mu ko joxee alimatu saadiya mu jox ko wenn ndeyjoor nàmp na waaye mu jox ko wenn càmmoñ mu bañ a nàmp lu tax mi ngi jàngale ndeke ndaw si boo gisee mu am ween te du yaayam muy joxe meew ndeke am na keneen ku muy nàmpal moo tax maando baax na de jëlal sa wàll nga bàyyi wàll ñeneen waaye lépp rek taf taf taf ah bu yàggee danga nga daje lu leen taf yooyu tamit <laughs> kon ci la jëlee yoon yonent yàlla Muhammad teg ko ci kaw mbaamam boobu ànd ak jëkkëram jëkk ñu ngi yore seen mbaam ak seen gëléem waaye ña xëyoon ci suba gëléemu alimatu saadiya ak mbaamam ba mu ngi leen di rocc par benn di leen rocc par benn ñu ne ah lii de yéeme na ci suba amul nu mu def ba jot ñu ci ngoon gi moo ñuy raw ah alimatu de jël na koom ga alimatu saa de jël na teraanga ba ba mu ko àndee seen dëkk ah mboolem jur yi dañoo ràggoon waaye moom ay juróom ràggatuñu nit ñi di seen sàmm yi naan leen fi alimatu saadiya di sàmmee ay juróom lu tax du ngeen sàmmee foofale waaw ñu ne ko dey fa muy sàmmee la ñuy waaye bu ñu sëggee ñax mu wow la waaye bu ñu siggee ñax bu tooy la ana luñ ci mun ah ci la nekkee foofale yonte yàlla Muhammad am teraanga bu nekk ba mu demee ba feram jot alimatu saadiya daal di ko andil yaayam ne ko gàpp bi ñu waxoon de jot na waaw waaw doom ji day waaye bu dee sama sago la nga bàyyee ma ko bi léegi ma yore ko mu ne ko yóbbu ko ba mu ko yóbbee ah waaw waaw ñu def diir yonent mi ngi ànd ak xale yi ci gannaaw kër gi ñu jékki-jékki gis ay tan ay picc yoo xam ne ñu ngi jóge asamaan ba ñu jegeñee xale yi xale yëpp daal di daw waaye yonte yàlla Muhammad du daw sallallahu alayhi wa sallam mooy jàmbaaru jàmbaar yi mooy kilifa yi kilifa yi ah waaw ba ñëwee xale yëpp daw yonte yàlla Muhammad taxaw ñaari njannaaw yooyu la ndeka kenn ka Jibril la kenn ka Mikaayil la ndeka ay malayka lañu dañoo soppeeku rek ca lañu tëralee Seydina Muhammad ñu xotti dënn ba génnee xol ba raxas ko ba mu set ñu feesal kook leer daal di ko delloowaat fi ñu dóoree seen loxo rek mu daal di maasewaat ana ban moomul opération bi wallaay kenn mënu ko ba ñu defee loolu nag ca la ñu tàmpeel loosam lu ñu tuddee xaatimatu nubuwa dafa jóg mel nii nenu ganaar gu ñu xaaj moo nekkoon diggante ñaari mbaggam ya ay kawar sax ci ñu bind ci ay baat képp koo xam ne sa bàmmeel dañ ca bind loolu laa tëral doo gis munkar ak nakiir ah kan ngay gis bashir ak mubashir te munkar ak nakiir dañoo raglu de malakul mawti noonu la ragloo malayka yi sax dañuy muslu ngir gis leen ngir ni ñu ragloo te bu ñu suulee doomi aadama bu ñuy dellu rek yàlla delloo bakkan bi ci nit ki nga dégg seen tànk yaa ngi dem yonent yàlla Muhammad dafa am lu mu wax mu ne bu ngeen demee ci ndaje jullit bu ay jullit di daje ñoo képp koo dégg muy coow xamal ne ku naka texe di la nitu safara la du nite aljana moo tax bu may gàmm bu nit ñi di coow du ma ne kenn noppil ñiy coow yépp bu ñu dee seen cër mooy safara ndax du ñu dégg lu ñu jaamoo yàlla du ñu dégg lu ñu ragalee yàlla moo te bu ñuy coow bu leen kenn ne noppil balaa ngay mel ni ñoom bàyyi leen ñu wax ñu ngi nele gis naa leen xam naa leen waaye du ma leen musa wax noppi leen du ma leen musa wax noppi leen dañoo xas a yàqule fii mënu leen defar déedéet déedéet am na ñoo mbalit lañu boo leen layee tamit mbalit dana desaat boo ko layaatee foog mbalit desaat rek waaw dafa am ay mbalit yu fi nekk du sama sago ma wax lii déedéet sama sago du sama sago ma wax lii da ngeen doon gis bu demee ba njël man du ma mën a téye sama rongoñ li koy waral bu ma jàkkaarloog doomi aadama yi nii képp ku ma gis sa kanam déwén danga dellusi waaye da gis télévision bu ñu bañee feeñal kanamu ki def lu bon dañ koy def mu fulu képp ku sama kanam rek déyoon googu du ko fekk àddina de loolu mënuma ci dara lii waruma ko wax sax waaye leeral ngeen xam lan la rek ndax nit ki dañ lay dëkkal foo bokkul nga wax mu leer nañ tey boo ne tàll rek ñu ne damm na mooy li mu doon wax sànq kon ñu wax mu leer benn yoon bu leen kenn ne déedéet bàyyi leen ñu wax bokkuñ ci mbir mi moom alimatu saadiya bàmmeel buñ ci suulee doomi aadama ñaari male boo bu ñuy dem rekk dangay ngay dégg tànk doomi aadama yi dem nga xam ne ndey teke yow ndeke dee nga ndeke bokkatoo ci ñuy dund tey néew nga na nga doon jaale jee waaw tey noonu lañ lay jaale de na nga doon jaxalee tey noonu lañ lay jaxale na nga doon muñ keneen tey noonu lañ muñ loo say njaboot bés bu yëram loo ngi nii maa ngi jaalo ji diw faatu na bés jot yow tam ñu ne ñu ngi ñu ngi jaale ji diw moo faatu bu tànk yi boo déggatul tànk yi rek ah malaaka yi daal di cippeelu seen xef yi la ñuy xottee suuf si comme katar bala xef buy xotti suuf kooku boromam yegg seen nan lay mel xef buy xotti suuf kooku bu boromam dikkee nan lay mel bu ñu ñëwee suuf si daal di écarté wu bàyyi la nga jóg toog yow néew bi seen bët yi moo gën a xonq jant buy génn waaw waaw waaye seen baat moo gën a riir dënn bu ñëwee daal ne la bindal fan laay bindee ñu xotti sa càngaay jox la lan lay lan lay bindee ñu ne sa wéef yi ngay bindee ana ban daxaa lay bindee ñu ne ko sa tuflit dee nga waaye sa tuflit dana dikk de man rabbuka kan mooy sa boroom wa man nabiyuka kan mooy sa yonant wa ma diinuka lan moo doon sa diina wa ma kitaabuka lan moo doon sa téere wa maa ko fan moo nekkoon sa penku wa man hum kaanu ixwaanuka ñan ñoo nekkoon say mbokk bu dee ku nar a texe nga man rabbuka kan mooy sa boroom nga ne allahu yàlla yàlla nañ ci yàlla boole yaa rabbi kuy sa boroom nga ne yàlla waaw waaw kuy sa yonante nga ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw lan moo doon sa téere alquran fan moo doon sa penku kaaba gi ña doon ñoo doon say mbokk jullit yi ñu ne la tëddal comme bu seet wàccee ci këram ni muy tëddee tëddal ñu xotti la tiwo bi ci aljana waaw muy walwali sa kaw waaw waaye boo dee yéeféer wala boo dee ku nar a texe di bu ñu la man rabbuka da ngay tiit ne anta kan mooy sa borom nga ne ko yaay sama borom suuf si dina la naj ba sa faaru càmmoñ dem fekk sa faaru ndeyjoor yal na yàlla musal ci loolu le daañ la dóor mbolde goo xam ne lépp dana ko dégg ba mu des nit ak jinne waaw xanaa ko mucc ci bàkkaat rek yàlla nañ yàlla musal ci bàkkaat moo tax ku baax ki di Maodo malik si yàlla nañ yàlla taas ci barkeem mu ngi naan ilahiya ilahiya ilahi ilahi tawbatan qabla إلهي توبة قبل المنون إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل المنون إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل المنون mel ni moom jafeñ na dafa woo yàlla moom Maodo Malick woo ko woo ko ba yàlla nangul ko mu ne ko yàlla bul moo topp dara waaw yàlla topp ko dara yàlla topp ko dara te képp ku ko topp it yàlla du la topp dara waaw seetal doomam alhaji Abdul Aziz Sy radiyallahu ta'ala anhu bu waxee ñëpp nangul ko du jullit du ku jullit du xale du mag du ndaw du jigéen du góor ñëpp ñoo bokk nangul ko la baay ji moo xëy mu gont boo amee baay bu xëy boo gont rek sa tool set waaye boo amul baay bu xëy boo gontee du sa tool du set yal na yàlla taas ci barkeem mu sa gis dara di tàkk bu lu mu fay ko lii di xew Mali tey ji bu fekkoon muy dund tey ni sol na dàllam dem te bu ñaanee rek ñu may ko moom alxaj Abdal Si du ñaan kenn nga ne ko déedéet yàlla bindul boobu doomi adama waaye bu fekkee nag tey sëriñ si dem nañu ba li yàlla xam doy na moo tax kenn faaleetu leen wàcce nañ ay kaamil ba sonn euh, lii xew mi ngi xew buy taw nga jël sa bool nga dékk ko bool bi niin du taw bi sa bool bi la sa bool bee niin ndax dafa nekku ci ñi koy jàng ñoo wératul ñi koy jàng ñoo wératul ñu ngi daw ci gannaaw ministre yi ñu ngi daw ci gannaaw député yi waaw xaalis bu ñu leen àndil ñu jël balaa may yooyu tuuti ñu may ma foofu dafa am lu ma fay leeral dafa am lu tàmbalee xew ci réew mi musiba la de yéen kilifa yi na ngeen ci taxaw na ngeen ci wax waaw bu mbir mi métti fi ngay seddalee bu foofu tàngee nooy def hmm? bu àll bi di lakk fi ngay daw mucc ci safara si boo taalee foofu nooy def ñun ñëpp am lañu yaakaar ku dee na nañ ko jàngal alquran kuy samp këram na nañ ko jàngal alquran kilifa guy wuti teraanga na nañ ko jàngal alquran lan moo tax barke bi la waa léegi seetal dañuy jël xaalisu loterie nationale te dafa araam ñu jënde ko ay saaku ceeb ay satala ay sijaada di ko yóbbu ci daara yi sëriñ si di ko jël xale yi di ko lekk mokkal nañu alxuraan waaye barke bi dem na dégg ngeen kàddu bi waaw alxuraan baa ngi fi ci dënnam waaye barke bi nekk ko te ñu ngi koy def jamono nga gis sëriñ si di ko jël bay naan seen société bi yàlla na ko yàlla dooleel wax nañu lu ñu xamul loterie dafa araam façon loterie bu mu doon ay xoos-xoos ay xef-xippeeg ah ay jackpot TV yëg xam ngeen ko xam ngeen ko ko dafa araam buñ koy def nañ ko def rek waaye buñ ko yóbbu ci daara yi déedéet buñ ko yóbbu ci daara buñ ko yóbbu ci daara yi boo lekkeelu lu araam sa col dafa araam sa lekk dafa araam ah? boo ne yaaram bi fan la ko yàlla di nangoo yàlla du ko nangu kon ñoo ngi ñaan lillahi wa li rasuli ñiy liggéey ci loto comme xas nu ñoo tànn loolu la nañ ca wéy waaye daaray alquran yii bu ñu leen yóbbul alal gu araam googale bu ñuy yàlwaan tam nañu yàlwaan ñu xam ne yàlla moo andi contexte boobale waaye jël alal bu araam la jënd ko ay sijaada ay ceeb ay dugub di ko yóbbu ci daara yi musiba lay ànd ëllëg da ngeen daw dem ci sëriñ ba fekk dafa mokkal alquran xaafizul xaamilul quran la dafa yenu alquran waaye nekkul xaafizul quran ku wuttu alquran ñaar lañ duñu benn ak xaafizul quran ki mokkal alquran ak ki wuttu alquran ki ko mokkal baat mokkal mun na tari faatiya waaye barke bi nekkul ci moom lu barkewul nag fan lay feeñalee njëriñ foofu na ngeen ci bàyyi xel du leen neex nag ñoom waaw jaral na leen lu nekk nag waaw kii dafa yàq suñu marché kii intégriste la kii nangam la kii nangam la kii nàngam la waaye comme xam ngeen ne yàlla kese moo tax may wax yàlla boobu doy na ma lu xewaat jàmm la bu leen fàtte Omar dañ ko reyoon na Omar dañ ko reyoon na Ousmane dañ ko reyoon Seydina Aliou dañ ko reyoon Seydina Alxasan dañ ko poisonné Seydina Al-Hussein dañ ko rey Samori Touré tam naka noonu amul kenn ku yor doomi aadama yu dëgg bu du nga doon seen noonu xanaa ñenn ñi yàlla baaxee rek na yàlla dimbaleen yaa rabbi yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci lañu dindee xolam xar ko génne ci cëru seytaane boobale moom la yàlla naan alam nasara laka sadrak ah loolu nag ba tey fu mu nekk ci yow donte benn bés la da nga jaar ci caaxaan mhm. ak koo doon nitu yàlla ñooy dugg ay xalwa di def ay tarbiya ba loolu génn ci ñoom moo tax léegi man damay faral di am jaaxle dangay ngay dégg digu seexal nañ ko ki ko seexal sax motul seex siix kooku waruñ ko wax seex siik lañ ko war wax siik waaw siik ci làkk pulaar mooy faas faas mooy siik waaw seex mooy koo xam ne dem na ba ragal yàlla biteem ak biiram mooy benn kawam ak suufam mooy benn li muy wax moom kenn moom lay wax ci biir mbooloo mu wax yàlla ñu ne ko tax rey ko ak mu wax yàlla dellu kër ga moom la yemale ñépp la jël mu def leen ni boppam lu mu lu ñu am mu bàyyee leen ko lu mu am ñu bokk ak ñoom buñ buñ la ne cheikh nga kero cheikh nga buñ la waxul ne cheikh la cheikh nga mooy fekk passé nga juróom-ñaari bàkkan yi nafsul lamartu bi suuy nafsul lawaama nafsul mulhima nafsul mutmainna nafsul radia nafsul mardia nafsul kaamila boo dajalee juróom-ñaar yi même bu ñu la seexalul seexlu gisu leen tey ku ñu def seex rek mu torox seetlu leen ko seen kaala gi kuñ ko teg sa bopp ne seexal nañu rek ku la gis du la xàmme day fekk da ngaa changer morphologie wala nga gis ñu ne diw def nañ ko muqaddam fekk ki ko def muqaddam sax matul muqaddam hmm? ak am naa benn maam moom moom mel ni sama nijaay bii mu ne du muqaddam dañoo jur mugu dumu mugu dumu kii mocc mugu ci bambara mooy sunguf waaw mu ne moccukati sunguf la waaye du muqaddam kay moom loolu la ma doon wax mu ne diw def nañ ko muqaddam mu ne ay waaye mugu dumu laa <laughs> moom moom mel ni kii daawal nangu caaxaan simlaak saal rek ñu ne def nañ ko muqaddam muqaddam du caaxaan am na ku topp benn sëriñ di ko sonnal sëñ bi lijaasa laa bëgg lijaasa laa bëgg di ko ñaan lijaasa rek lijaasa laa bëgg lijaasa du foyeekaay seeta Cheikh Fuuti yàlla na yàlla taas ci barkeem ki ko njëkk jox wird Tijaaniya mooy Abdul Karim Diallo te njabootam tëdd fii ci dëkk bi moom i ngi tëdd timbi Madina ci Guinée moo ko jox la jox ko wasifa bi jox ko xadara juma 1818 mu demee aji Makka la dajak Mohammed Ghalib di muqaddam ci Mawlana Abil Abbas Ahmed bun Mohammed bun Mukhtar as-Salimi at-Tijani kooku def ko muqaddam def ko muqaddam mu soog a delsi soog a tàmbali tasaare lii du caaxaan du foyekaay waa jooju mu topp sëriñ bi rek lijaasa laa bëgg ah, benn bi sëñ bi jox ko lijaasa mu daal di déy sëñ bi ne ko waaw dama koy xooj naan ko wala dama koy denc ci walis bi hmm? waaw dama koy xooj naan ko wala dama koy def ci walis bi ah loo doon wutee lijaasa ko bu amutee liggéey doy na waar la yal na yàlla dimbale ñu yaa rabbi waaw moom yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi noonu le ca lañu eh, ca lañ ko delloosee ah yaayam ne alimatu saadiya waaw yow barki dem boo njaay nga ne naa la bàyyee xale bi tey nga ñëw ne da delloosi xale bi lan la ndeke yonte sallallahu Jibril ak Mikaayil ñoom ñoo wàcc xotti dënn ba bi alimatu saadiya dikkee ci Muhammad ne ko lan la mu ne ko jàmm rek mu ne ko wax ma lan la waaye maa ngi lay jéebaane ci sama ween bi ma la nàmpal mu ne ma ah dafa am lu jóge asamaan daal di wàcc ba mu wàccee a ah, xotti na sama dënn génne sama xol raxas na ko am na ci dugal mu daal di ko maasale li mooy opération bu gaaw ci lii nag la alimatu tiitee mu delloo ko ci yaayam yaayam ne ko wallaay sama doom bi ah borom mbir la doon ëllëg bu tuuti de yaa ko jël ci won delloo si nga ko kon ba baax na ci la alimatu saadiya jëlee sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk ak moom ba yonent bi am juróomi at ba bëgg a jegeñ juróom benn at mu ne ko muhammad sallallahu alayhi mu ne ko naam yaay sa mustajaab yaayam jaar ci sa turi yaay daf lay delloo gannaaw jaar ci sa turi baay daf lay delloo gannaaw neel papa wala nga ne yaay ah nga def ko bu saalum saalum si sandey <laughs> sandey <laughs> sant yàlla booy jàngale boo demee ba ci kanam waaw nga fexe nit ñi nga récupérer leen bu loolu seen xel dana dem ba yegg foo xam ne li ngay wax dootuñ ko mën a dékku waaye gis nga ñépp réer nañu seen tempérament wàcc na léegi bu ma waxaatee rek danañ ko téye yal na yàlla fay leen yaa rabbi doowul comédien la de déedéet du comédien sëriñ buy jàngale la rek boo jàngalee benn nit ñi xat tuuti waa nga jaaral fa dara jumlatul itiraar ñu sawaraat tuuti mën a dékku li nga wax njël dafa soreetul bu kenn dem ba ñu julli ñaan yeeweekul njël dafa soreetul dama bëggoon a teel a génn ren ren ni ma bëggoon a gàmmoo yàlla rek moo ko xam waaw bëggoon naa gàmmoo lool waaye am na doomi aadama yoo xam ne ñoom ne la jàkk rek lañ bëgg am na koo xam ne bëggul dara waaye mu gis ma may jóg di toog rek doy na ko waaw kii bëggul benn tibb sax soxloo waaye na gis sëñ bi rek mi ngi wér am na ñoo xam ne dugg nañ ci néeg bi maa ngi dégg mi ngi wax ci làkkam ne ah gis naa ko gis naa ko wallahi gis naa ko moom mi ngi jàkkoon la moom mi ngi waat ne wallahi gis naa ko <laughs> noonu la mbëggeel moo noonu la yal na yàlla fay leen incha allah na yàlla fay leen am na ñoo xam ne tey bu ñu xamul sama bakkan fi mu nekk eh, fa la ñuy deeyee ñoom am na ñoo xam ne bu ñu mënoon a wàññi seen fan yokkal ma ko wallahi danañ ko def waaye li ma leen bëgg a waxal mooy kii Abdullahi Kese la ku dikkoon àddina la dana génn àddina waaw na ngeen téye ci alquran ngeen téye ci sunnay Seydina Muhammad bu ma fi nekkee ñu bokk waaye buñ fi ne bu ma fi nekkul it ngeen gis alquran mi ngi fi ngeen gis sunnay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam insha allah taala yàlla na yàlla fay leen insha allah defaru rek sëñ Touba waxoon na ko ne taalibe yi na ngeen ma dimbale nangeen ma bëgg sama mbëggeel man kenn du leen jëriñ nga bëgg ku jëm ci yàlla moo lay gën a jëriñ ci ku jëm ci yàlla bëggal kon seen mbëggeel bi dina leen fay qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah waaw seydina muhammad mooy buntu yàlla ku ci jaar da nga yegg waaye ku ci jaarul doo yegg de waaw jàll bu leen kafe diina yàlla gi na ngeen góorgóorlu incha allah incha allah taala waajal na ay doomi aadama bu ngeen ma gisul tamit incha allah dinañ leen gunge ba la ngeen wéttali ku baax a baax de alhamdulilah incha allah am na ñoo xam ne dund nañu ñu ngi dund waaw ñu ngi dundal diina ñu ngi jëriñu ñu ngi jëriñe yàlla na fi ñoom ñu yàgg am na ñoo xam ñu ngi dund waaye dañoo dee ba pare ñoom dañuy xaasaatu rek dañuy xaasaatu rek amuñu jom amuñu orma amuñu kersa ñu ngi dund ci àddina bi nii waaye ay néew yuy dox lañu am na ñoo xam ne génn nañu àddina waaye ba léegi li ñuy def ku dund mënu koo def am na benn soldat bu fi jaar léegi mi ngi tegoon benn kaala ci baatam mi ngi dëkk boo sing sing fii mhm. dañoo nekk ci Darfour fële ci Soudan ñu téye rebelle ay soldats di leen rey ñu gis kenn mu ngi def photo Baye Niass ci baatam xam nga ñoom mënuñu wax cheikhul islam seeku la ñuy wax ñu ne ko ah photo cheikhul islam mi ngi ci baatu bi ñu laa di ko ne ko yow njabooti Baye nga ñu ne waaw Kaolack nga dëkk ñu ne Kaolack laa dëkk ñu ne bàyyi leen waaye nag lii andi ko doo ko yóbbu ñun ñoo koy jël ñu jël photo baay bi bàyyi ko seetal kii mi ngi tëdd kaawla mi ngi soyo ay nit ci daar fóor doomam dem na foofale du ma ko tudd xam naa ko waaye du ma ko tudd dama bëgg ngeen foog kenn ku nekk la ngir ñu ormal leen ñoom ñëpp dafa dem tukki Soudan soldats yi ne dañ koy gunge ci région bi mu jëm parce que dafa am ay robert Robert ñu ne déedéet nañ ko bàyyi comme doomi Cheikh al Islam la ñoom ñoo koy escorté ñooñu doon ragal ñoom ñoo wëlbateeku di escorté doomi Baye Niass am na ku nekkul zahir ci jamono fekk bi ngi fi li muy jëriñ ñiy dund jëriñu ko mayit mayit am na koo xam ne moom masha Allah moom moom téel ma ma fees rek la fi nekk waaw téel ma ma fees rek na yàlla musal ci yooyu yonent yàlla Muhammad ci la ko yaayam waxee ne ko ko am ku am ni ku am néegu ndey waaw waaw ku am néegu ndey am nga gaño bàyyi kon nañu dem Madina ma won la ñi nga bokkal ci la yonent yàlla Muhammad ànd ak way juróomte mooy yaay Aminatu yonent bi ndeysaan ba mu màggee sax mi ngi nettali nee na foofu la jàngee feey xam ngeen feey mooy nekk ci biir ndox di def nii foofu la jàngee fii ci déeg yi foofale boobu tuddagul Madina Yasrib la tuddoon ay yahud ñoo ko moomoon waaw mu nekk ak moom foofu mu won ko néegu ndeyu maamam Abdul Muttalib ba ñuy ñib si nag ah yaay ji tamit feebar daal di ko dal ndeysaan hee yàlla mu daal di faatu ñu rob ko fu ñu tuddee Abwaa yaayam faatu na baayam faatuma bañ ko ëmbee ñaari weer jëm ci ñetteel weer ba ci la baayam génn àddina kon yonte bi gisul baayam dafa judd rek fekk ay fekk jirim la lii ay école yàlla la ku mu dal tamit na nga xam ne daloon na ku la gën démb mu am juróomi at jëm ci juróom benn at yaayam tamit génn àddina di yaay Aminata waaw waaw lii day daloon na Seydina Muhammad waaw am na benn jigéen bu ñuul bu ñu tuddee ay man moo ko boot daal di ko andil maamam yonte yàlla daa daana ormal jigéen boobale daana ko naan anti ummi ah, waaw anti ummi baada ummi yéen yaay sama yaay gannaaw sama yaay comme amatuma yaay buy dund waaw tey jii de yàlla ngay sama yaay kon xam ngeen lii honneur la ci nit ku ñuul yonent bi amoon na soxna su ñuul. moo ko jural caatam muy maritu alqibtiya koptu la woon maamam bu mag te mooy ibrahim ki ko jural taawam xaajara nit ku ñuul la woon mi ngi ni jigéen bi doon boot sayyidina muhammad nit ku ñuul la woon mooy ummu ayman kon lan moo nekk ci ñuul waaye seetul jigéen yaa ngi nii toog seen yaram yaa ngi pinti pant koo ci gis nga foog ne taxi kaw la gi ah, la baa ngi xonq jaune li ci allah akbar boo leen joxee dépasse dañu dugg yëpp de waaw ñu ngi jënd ay asib soo ñu ngi kii rek bii mooy leeral bii mooy xonqal ñu ngi jaxase rek te baaxul dafay joxe cancer cancer yéen ñu jàng tubaab cancer de la ah de la peau xanaa po mooy der kon moom la waaw oh. insha allah ki dafay joxe cancer baaxul na ko jigéen mun naa taaratalu ga taaru dañuy naan lu jigéen def ko jëkkëram nopp ko rek baax na du dëgg de la lew waaye gis nga ku xeesal lu mu xonk xonk ay bank waaye baaraanam nii te mënu ko weexal mu dafa xaraam Seydina Muhammad nee na yàlla rëbb na waaw kuy jox ko kawaram mooy mees yi ngeen di làq ci ron kaala yi dafa araam de ah? mees dafa araam moo tax ngeen di gis bu jigéen ñëwee fi sëñ bi dama ñaan lu si ah, loo bëgg man salon laa yore ma ne ko demal yàlla dafa araamal loolu man mënuma ma cee ñaan salon yi ñuy def ni di jokk kawar yi ay lindaat ay lu nekk lépp dafa araam ki lay jokkal mooy na yàlla yàlla rëbb na ko ki ñu jokkal yàlla rëbb na ko kay gàjju bu ko xamee yàlla rëbb na ko ki koy gàjj yàlla rëbb na ko kii lelli ay yéenam yéen du xam ngeen yéen mooy kawar gi nekk ci kaw ki koy lelli yàlla rëbb na ko pour nga jaara ci pastel ngay bëgg a doon tubaab tubaab doo doon tubaab tuuba xaa ko ngay doon <laughs> ah waaw noon noonu nga mel doo doon tubaab mu ak kuy les ay bëñam ngir mu def ay sàkkal yàlla loolu tam dafa araam wal mughayyirat li xalqillah ak ñiy soppi mbindeenu yàlla gi loolu baaxul yoon ci yàlla Muhammad am na deret gu ñuul waaw kaaba gi dafa ñuul lii gis ci bëti nit dafa ñuul xaajara yaay yoon ci yàlla Ismaayil dafa ñuuloon Mariyatul Qibti soxna Seydina Muhammad boobale dafa ñuuloon Luqmaan ci alquran yonante la dafa ñuuloon Alexandre le Grand ki ñu naan Zulqarnayni xam ngeen ko Alexandre le Grand Zulqarnayni dafa ñuuloon Moussa dafa ñuuloon waaw dafa ñuuloon yonte yàlla Adama dafa ñuuloon ah ñu ñuuloon bari na de def naa ci benn téere bu yaatu l'islam et la négritude mhm. kii dëkk bi mu jóge di Martinique euh, nijaayam di Aimé wax na lu rëy ci négritude moom ak ku ñu tuddee Damas ak fi nekkoon nu mu tuddati yéen a ko wax waaw waaye Sëñ Tuubaa moo ko njëkk a wax négritude ci Masaalikul Jinaan Alxaaji Maalik moo ko njëkk a ci Zajul Quluub xalit dahru intaaral wuraawu yatiibu alaaji Malik nee na waaw ndax jamono bu baaxoñ bi naawee dana neexati baaxoñ dafay ñuul kawar dafay ñuul alaaji Malik gis nga ni muy waxee ci palafon la te nekk di wax mu ne ndax jamono bu demee ba baaxoñam naaw neex dana fa nekkati ñu ne pat mu ne ndaw dee ñoo remplacer ko mooy jaaw wa jaa rasulul mawti hmm kon dégg nañ kàddu gi ngi noonu la kon ñuul du dara ñuul nañ ci am fierté waaw ba loolu amee yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaayam faatu na jigéen bu ñuul boobu te mooy ummu ayman mu andi ko jox ko maamam te mooy abdul mutallib mu dund abdul mutallib ñaari at mu am juróom ñettaat moom ah abdul mutallib tam daal di faatu eh yàlla baay faatu na yaay faatu maam bi jur baay tam faatu na ana fan la Muhammad xanaa ci yàlla hmm? alam yajid ka yatiman yàggale leen waaye fa awaa kon mbir maa ngi noonu le ba lii amee yonent bi ñu daal ko jël jox ko Abu Taalib bàyyi Seydina Aliou moom ak baayam ñoo bokk ndee ak bàyyi waaw ñoo bokk ndee ak de moom Abu Taalib moo jur Seydina Aliyu waaye moo jur Jaafar waaw waaw waaw moo meññ tamit waa Aqil moo meññ Ummu Haani ku bëri woon njaboot la waaye ku néewoon alal la Seydina Muhammad ñëw ci moom ne ko bàyyi sonn nga fi sonn nga fi nga toll dama bëgg ne ko bàyyi dama bëgg nga dajale waa Makka ñu andi seen xar yi ak seen bëy yi ma sàmmal leen ngir ma dimbalal ci dépasse bi ah mu ne ko Muhammad yow ndaw nga toogal ci kër gi ni xale yi toogee fii danaa leen yor yor la mu ne ko bàyyi laa uridu an akuna kallan bëgguma nekk gàngal ci nit ñi ñu may defal rek ma toog bëgguma loo li ma bëgg daal mooy bàyyil ma liggéey lu ma yàlla may ma bokk koog yéen seetal xale bu tuuti mu ne dafay sàmmi ah ndeysaan ci la jële segu yaayam mu def ko kaala mu jël yatu baayam daal di génn seru ndey sekkere la de na ngeen ci xel hmm? waaw waaw gisoo bu njëkk da doon gis boo demee Masina ci Mali nga gis pël yi ñu jël sëw rabal daal di ko takk seen ndigg nga foog ne tul la du tul de seen yaay buñ doon xeexi dañuy dindi seen sër bu ndaw bi ah du xam ngeen sër bu ndaw mooy njiit laay ne bu fekkee beneen góor mus na gis lii bu dul sa baay doo dellu si waaye bu fekkee benn góor musu koo gis bu dul sa baay Euh, bu asamaan si doon taw fetale da nga si ñu tax ko seen digg dinañ dem ci jàmm del si ci jàmm ah waaye ne jigéen boo gis mu sol jiin di ceekat ceekat ceekat kooku fan lay amee sër bu ndaw du ko am du ko am kon na ngeen góorgóorlu na ngeen góorgóorlu ci la yonent bi jëlee séru yaayam mu def ko kaala mu jël yatu baayam mu génn ci mbedd bi ndeysaan mag ñi di jooy hey bu Abdoulaye doon dund lii du am hey bu Aminata doon dund lii du am Muhammad di dalal seen xel ne leen dal leen man sama baay demul ay am di jàmmam ñu ngi nii sama yaay demul ay am di jàmmam mu ngi nii doom bu baax nii lay mel hmm? say wóllëre baay yépp say baay la ñuy doon sa wóllëre ndey yépp say ndey la ñuy doon ci la yonent wi sàmme sàmm na ay at yu bëree bëri waaye secret bi yàlla la de xam nga boo sàmmee ay jur te amuñu xel gaañoo ci benn kon boo xëyee di sàmm ay nit ñuy borom xel kon doo gaañ benn lii mooy secret yàlla ci loola la ba weer deeyee Muhammad daal andil xaalis bi mu ne ko lii nag mu ne ko lii lañ ma fay ah waaw waaw mu ne ko lii lañ ma fay de mu ne ko jël ci dara nga jox ma li ci des nga jël ko mu ne ko sama baay Abdullahi bu doon dund ah du ma ñeme loolu le kon yéen a bokk ndeeg baay alal gaa ngi noonu loo ci def muy noonu doom ju baax nii lay def doom ju baax du nëbbu baayam doom bu baax du nëbbu yaayam waaye doom bu baax kay lu mu am du ko dàq mu jëm àll waaye kër daf koy dàq mu jëm kër ah kon xale yi na ngeen góorgóorlu képp ko am sa ngërëmaane baay nga am sa ngërëmaane ndey da raw say maas yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu yàlla meree bugg a mu gis sa ndeeg sa baay ñu ngi bëgg ci yow daf lay jéggal waaye bu la yàlla naree gërëm te sa baay gërëmu la sa sa yaay gërëmu la yàlla dafay ànd ak ñoom ci ñàkk gërëm gi daal la duma yàlla nañ ci yàlla musal yaa rabbi aljannatu taxta aqdaamil ummahaat wa qadaa rabbuka an laa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaanan loolu la yàlla wax kon way joodu lu ñuy foyee nit ki dafa war a liggéey tamit waaw waaye kenn di liggéey fukk di di lekk kañ la teraanga di feeñ hmm? na nga kër këri ah? am na ku mu ci sëñ Fàllu radiyallahu ta'ala yàlla ñuy taas ci barkeem yaa rabbi benn waaye moo ñëw ci sëñ Fàllu ne ko sëñ bi daal man daal sama wërsëg dafa xat man daal dara ba dara booloo jeex du ma mu ngi fëgg ay loxoom sëñ Fallou daan ne ko baax na mu tee ne léegi sëñ bi génne ay million jox ko ndeke sëñ bi dafa wax ak benn lawbe ko ngutal ko benn semmi waaw mu ne ko boo xëyee rek nga dem ci gannaaw kër bi yooyu fa saxaw na nga nga moom ni muy waxee mu nga dagg ci tuuti nga àndi waaju bu xëyee mu taxani bu ñëwee sëñ Fallou na ko teg ko fële mu foog ne loolu la ko sëñ Fallou sas ba benn bés mu ne ko fees na mu ne ko del kii rek waa ji di kii rek ba gannaaw néeg bi fees lépp doon ay matt sëñ Fallu daal di ci sottandiku am lu mu ci jënd am lu mu ci jaay waa ji ñëw mu dank xaalis bu bëree bëri jox waa ji ah mu ne ko yow sëñ bi lii ëpp na di mu ne li nga fa doon kii rek ah maanaam li nga doon gor fii moom laa la jaayal mooy xaalis bi nga yore kon l'islam li mu bëgg mooy ngay liggéey ngay def ay réalisation waaye tëdd nelaw rek baagante rek ade l'islam bëggul loolale amanu wa amilu saalihaati wàcc na ñeent fukki yoon ak juróom-ñaar ci alquran waaye na nga na jaamu yàlla waaye na nga liggéey ngir nga mën a jëriñoo yàlla na yàlla fay leen seen liggéey bu rafet bi yàlla bu ko yàlla neenal ya rabbi allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi حق قدره ومقداره الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله يا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله يا الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله يا الله الله الله الله لا إله الله لا إله إلا الله يا الله الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله يا الله الله الله الله الله لا إله سلام المؤمن العظيم يا الله الله الله الله الله حقق الحق والحق حق الله حق فيه حق الله Allah Allah Allah Allah